Muhyiddin Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi al-'azim al-mufid Riyadu s-Salihin min kalaami sayyidi l-mursalin alayhi wa alayhim afdalu s-salaatu wa s-salaam fi lbaabi alhaadi ashar ba'da al-mi'atayn baabu istihbaabi sujuudi shukri 'inda husuuli ni'matin zaahiratin aw indifaa'i baliyyatin zaahira kon al imaamu al-haafidu an-nawawi walillaahi alhamdu wal minna di ñëw ci fi ñu yemoon ci chapitre yi ci suñu jotaay bii nga xam ne moom lañ génn Euh, ñu jeexaloon chapitre deux cent dix baabu fadli yawmil jumaa wa wujubiha ba ni mu jeexe xadis biñ ci mujj woon a gis mu doon mille cent cinquante huit mu ne woon wa an Aws ibn Awsir radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna min afdali min afdali ayyaamikum yawmal jumu'a fa aksiru alayya mina salaati fiihi walillahi alhamdu wal minna di ndokkeel ñëpp ci koor gi nga xam ne moom lañ ne muy bu mille quatre cent quarante six euh, di euh, première fan bi ci ñi tàmbali tey mu yawmul ahad di dimanche di ñaareelu fan ci ñi nga xam ne ñoom ñoo tàmbali woon yawmu sabti di démbu premier mars wallahu yataqabbalu lil jami' mille quatre cent quarante quatre bii nga xam ne moom lañ ne ñi deux mille vingt cinq yàlla na borom bi nangul ñëpp walillahi alhamdu wal minna tey nag ñun ñu war continuer ñun fi ñu chapitre mu ne baabu buntu istihbaabi sopp sujuudi shukri muy sujoot ga nga xamante ne mooy ngir sant yàlla sujoot ngir sant yàlla kañ inda xusuli ni'matin zahira fa nga xam ne fa la borom bi la ngay jotee xéewal goo xamante ne nii go feeñ la gu la yàlla defal waaw aw walla boog indi faa mooy ya borom bi gañal la baliyatin ab balaa waaw baliyatin ab musiba boo xam ne zahiratin bu feeñ la boo xam ne bu na doon këpp sa kaw waaye boroom bi ci mbaaxam ak ak ak mu daal di koy mu daal di la koy fenqal teggil la ko mu leer ne lii moom <laughs> nga daal di sujjóot nag sant sa borom mi nga xam ne nag tabaaraka wa ci ñaar yépp waaw waaw ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu lahu xayr waaw in asaabathu saraa shakara fa kaana xayran lahu wa in asaabathu darraa sabara fa kaana xayran lahu allah waaw yonent bi alayhi salaam ne woon na ajaban yéemu waaw ci mbiru ki nga xamante ne moo jullit bi allah moom daal mbirum moo jar a yéemu bu dee ne li nga xam ne mooy euh, ay weñ sono koo laal wala boo ay bànneex mu daal di sant yàlla ci bànneex yi mu ko defal waaw sant ci yàlla delloo ko njukkeel xam ne mbir mi ah du ak ngóor am de waaye nag ni'matullah la fadlullah waaw waaw daa fekk rek mu nekk ngëneelu borom borom bi tabaaraka wa taala allah waaye nag yonent way saa saam nee na waaw laa yakunu daalika nag illaa lil mu'min waaw ga nga xam ne in asaabatu bu ko laalee kon lu neex shakara fa kaana xayran la mbir ma nekk lu baax ci moom waaye wa in asaabatu bu ko laalee dar li nga xam ne nag weñ sola waaw sabar mu muñ fa kaana xayran la mu gënoon ci moom loolu gisoon nañ ko xadiis vingt-sept ci Riyaad bi di xadiisu Abu Yahya ah Suhayb rabiha al bay'u Aba Yahya waaw <laughs> Suhayb ibn Sinan radiyallahu anhu eh, eh, eh, imam Muslim moo ko solo kon moo tax fii noonu la sujjóot sant sa borom ba nga xamante ne fa la xéewal gu leer nañ mu leer na ne lii moom oh xéewal loxo yàlla dëgg la jóg ñoo liñ naan yàlla dikk na waaw wala boog musiba gu la naroon a dal wala bali yagoo xam ne sax daloon na la waaye borom bi fenqal ko dindi ko boo xam ne jàppoon na ne moom moo lay yóbbu laa bi si moom waaw yée non tay nag tay rek laa doon tay nag lañ man tay rek moom mooy dernier musiba musiba ba nga jàpp ne yow moom fii mu ne moom <laughs> yóbbu na la borom bi daal di la koy dindil teggil la ko jañal la ko nga nga daal di su sujudu shukr voilà moom lañ naan sujudu shukr léegi nag mu des euh, al imam benn xadiis kese la fi indi indiwu fi laaya ci kanamam muy hadis mille cent cinquante neuf al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu ne an Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu annahu qala xarajna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam min makkata nuridu al-madina falamma kunna qariban min azwara nazal thumma rafa'a yadayhi fada'a allaha ta'ala saa'ihan thumma xarra saajidan fa'alahu thalathan qaala inni sa'altu rabbi wa shafa'tu li ummati fa'a'taani thulutha ummati faxarartu saajidan li rabbi shukran tumma rafa'tu ra'si fa sa'altu rabbi li ummati fa a'taani thulutha ummati fa xarartu saajidan li rabbi shukran tumma rafa'tu ra'si fa sa'altu rabbi li ummati fa a'taani thulutha al-aaxar fa xarartu saajidan li rabbi rawaahu abu daawuud rahimahu llaahu ta'aalaa kon al imaamul xaafizu an-Nawawi mu ñëw ci buntu bii nga xam ne benn xadiis kese la mu ne an Sa'd ibn Abi Waqqaas mu ngi jëlee ci Abu Ishaaq Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu anhu eh, nit ñi jaay ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam annahu qaala nee na xarajnaa dañoo génn ma'a rasuulillah ànd ak dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ñu doon jëm min makkata makka lañ jóge woon waaw zaadaha allahu tashrifan wa takriman fa lañ jóge woon waaw jëm fan mu ne allah waaw fu ñu bëggoon dem jublu di dem mooy madinatul munawwara waaw taaba tayba waaw allah dëkk bu tayba ngo ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam fa lamma kunna qariban min izz wara euh, bi nga xam ne ci la ñuy dox ànd ak yonent bay saa saa ba agsi bërëb buñ naan izz wara ba jege ko waaw ab bërëb la boo xam ne ci yoon wi la nekk nazal yonent bi alayhi salaatu salaam daal di wàcc mooy ñu wàcc gëléem yi ñu waroon ak ñay waroon fas ak ñay waroon mbaam mu wàcc ñu wàcc mu wàcc summa rafa'a yadayhi ginnaaw gi mu wàccee mu yëkkati ñaari loxoom fa daa allah ñaan boroomam tabaaraka wa ta'ala saa ab ab ab ab biir summa ginnaaw gi xarra saajidan mu daal di sujóot waaw daal di rot daal di moom alayhi salaatu wassalaam mu def mu ne fa'alahu lii nii nag def na ko ñetti yoon waaw lii nii yëkkati loxoom ñaari loxoom ñaan boroomam daal di rot daal di mu def ko ñetti yoon léegi nag. mu daal di di leeral saxaaba yi nga xam ne ñoom la àndaloon jëfam jii mu def ndax man na leen a man mën na leen a jaaxal ah yeneen may sa saam ñuy dox nii di dem dina ñëw ba ci yoon bi mu wàcc ah def nii daal di dem ah loolu <laughs> ah léegi bon léegi nag yonent way saa saam xaarul ñu laaj ko mu ne leen xaala mu ne leen inni sa'altu rabbi mu ne leen man de damaa ñaan sama borom am na ñu ne azwa azwara googale euh, diggante ci yoonu euh, euh, côté jox fa la nekk ah loolu am nañu ko wax comme ni ko boroom awnul ma'bud sharh sunani abi dawud alayhima ah, afdalu alayhima salatu alayhima ah, rahmatullah daal di waxe léegi mu ne inni man sa'altu damaa ñaan damaa laaj ñaan dagaan rabbi sama boroom wa shafaatu ma rammu ñaan mu rammul ma li ummati ngir sama xeet fa ataani thulutha ummati mu jox ma bu ñu xaajee sama xeet ñetti xaaj benn xaaj ba mu nangul ma li ma ñaan loolu ci ñoom fa xarartu looloo tax bi ngeen ma njëkkee gis ma daal di rot saajidan daal di sujóot li rabbi ngir sama borom shukran ngir sant ko ma ginnaaw gi rafantu si ma ginnaaw gi ma yëkkatiwaat sama loxo ma laajaat ko ñaanaat ko fa sa'altu rabbi li ummati ñaanaat sama borom ngir sama xeet fa ataani mu jox ma sulusan yi beneen ñetti xaaj la bu njëkk bi jox na ko mu des ñaar nee bi ma defaatee lool boroom bi jox ma beneen xaaj bi sulusa yi beneen xaaj bi mooy ñetteelu xaaj bi benn bi fa xarartu looloo taxoon ngeen gis ma ci ñaareel bi fa xarartu maroton saajidan daal di sujjóot li rabbi ngir sama boroom shukran ngir santo summa ginnaaw gi rafaatu ra'si ginnaaw gi ma yëkkati sama borom seno sama bopp fa sa'altu rabbi man laaj ñaan sama boroom li ummati ñeel sama xeet fa a'taani mu jox ma as-sulus al-aaxar muy beneen xaaju ñetteel bi nga xam ne moo def muy kon ñoom ñépp borom bi nangul na ko moom shafaa'am ci ñoom allah allah allah alayhi salaatu léegi nag mu ne loolu fa xarartu moo taxoon ma rot ci ñetteel bi ngeen ma gisee saajidan sujuud li rabbi ngir sama borom mu ne xadiis bi rawa rawaahu solo ko abu daawuda di al imaamu Abu Dawud Souleymane Ibn Ash'ath as-Sijistaaniyu rahmatullahi alayhi hmm? euh, mu ngi noonee léegi kon laaj bu njëkk mooy est-ce que al imaam kese moo ko solo ñu ne la moom rekk ci wéete hadis bi moom imaam imaam euh, euh, kii nu mu tudd Abu Dawud moo ko solo. mu ngi ko indi kitaabul jihaad baabu fii sujuudi shukr mu ne haddasanaa Ahmad ibn Saalih mu ne nettali nañu suñu sëriñ hmm, di Ahmad ibn Saalih Ahmad ibn Saalih muy Ahmad ibn Saalih al-Misri Abu Ja'far al-Qaadi at-Tabari al-asl al-Haafiz rahmatullahi alayhi si yowoon ci Ibn at-Tabari rahmatullahi alayhi moom ah, ah, ah, thiqatun haafiz la boroom Ibn Hajar wax ne imaam an-Nasaa'i wax na ci moom euh, ndax euh, ci ay ay def def la yu ndaw yoo xam ne euh, la def voilà kon mu ngi noonee léegi nag mu ne da soloo nañ jële ci Yahya ibn Ma'in ne dana kii nii waxkatu lu amul waaye mu ne imaam Ibn Hizba imaam Ibn Hibbaan dafa dogu ne non non non du kii ah, Ahmad ibn Salih ash-Shumusi kooku la Yahya ibn Ma'in di wax mais ki kii looloo tax al imaam mu imaam mu ne fa dhanna an-Nasaa'i annahu ana Tabari ah kon mu yaakaar ne kii la Yahya ibn Ma'in di wax alors que du moom kon euh, du ibn Tabari nii kon fiqa ku dëgër la rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana haddathana ibnu abi fudayk mu nekk ñu nettali moo ibnu abi fudayk di muhammad ibn isma'il ibn muslim ibnu abi fudayk dinar ad-dili mawlahum nga xam ne moom bokkoon na ci boroom xam-xamu médina yi nga xamante ne nii jamonoy imaamu malik ñu nga fa woon ñoo fa ne muy ibnu abi fudayk génn àddina am ñu ne la deux cent am ñu ne deux cent am ñu ne la cent quatre-vingt-dix-neuf rahmatullahi alayhi nga ne ma moom nag nga ne la moom moom saduq boroom taqribu tahdib wax ku dëggu la rahmatullahi alayhi mu ne haddathani Musa ibn Yaqub mu ne haddathani nettali na Musa ibn Yaqub di Musa ibn Yaqub ibn Abdillah ibn Wahb ibn Zam'a si yowoon ci az-Zam'i imaamam hmm? <laughs> eh, <laughs> eh, moom ni eh, moom nag saduqun sayyi'ul hifz la waaw ku dëggu la waaye ku Ibnu Hajar da ne ku ñaaw ak mokkal la waaw mooy moom moom moom mooy deux mu juum mooy deux ak mokkalam dëgërul voilà te lii nag bokk na ci li nga xam ne day daw day doyadalub xadiis waaw day doyadalub xadiis bokk na ci li nga xam ne day doyadal ab xadiis moom nii di Muusa ibn Yaqub az-Zam'i génn àddina la ginnaaw l'an cent quarante rahmatullahi alayhi kon moom mu ne an ibni Usmaan mu jële ci kuñ naan ibni Usmaan qaala Abu Daawud wa huwa Yahya ibn al-Hasan ibn Usmaan imaam Abu Daawud mu ne kooku mooy Yahya ibn Hasan ibn Usmaan ngi ibn Abdurrahmaan ibn Awf al-Qurashi muy euh, euh, gis nga ñoom Abu Ibrahim mbokk mooy euh, surtout kii la Abdurrahmaan ibn Awf radiyallahu ta'ala anhu Yahya ibn al-Hasan ibn Usmaan ibn Abdurrahmaan moom mii nag ibnu hajar rahimahullah di al imam al hafiz dane ci taqrib at-tahdhib majhulul xaal mooy kii nit la ku ñu xam de waaye mooy kan mooy lan mooy est ce que amul luñ ko jame amul lu ñu ko lu ñu ko setale voilà majhulul ayni daa am koo xam ne moom moom ci jëmmam la gaa yi waaw ñu ne kooku ñiñ laaj ñëpp kenn xamu ko moo kooku problème bi foofu kii nag du mooy xam nañ ne existe na mais am na luñ ko jameeg luñ ko dul jame loolu moom dañ ko réere waaw léegi kon muy kon ab ibn Usman muy imam Abu Dawud ne wa huwa Yahya ibn al-Hasan ibn Usman an al-Ash'ath ibn Ishaq ibn Sa'd mu jële ko ci al-Ash'ath ibn Ishaq ibn Sa'd ibn Abi Waqqas al-Qurashi az-Zuhri rahmatullahi alayhi moom maqbul la borom ta ta Taqrib at-Tahdhib imam al-Hafiz rahmatullahi alayhi hmm? an Amir ibn Sa'd mu jële ko ci mbokkam al-Ash'ath ibn Ishaq Eh, ibn Sa'd ibn Abi Waqqas muy Ishaq eh, moom eh, kii la mooy Ash'as mbokkam la ko jële muy koo xam ne bàyyi xam la ndax frère baayam la di Amir ibn Sa'd ibn Abi Waqqas ibn Uhayb ibn Abdi Manaf ibn Zuhra al-Qurashi wal-Madani moom moom siqa la woon muy génn àddina la 103 hmm, am ñu ne la 104 rahmatullahi alayhi Abi Waqqas Malik ibn Wuhayb ñii ne Wuhayb ibn Abdi Manaf ibn Zuhra ibn Kilab ibn Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay Abu Ishaqa nekkoon nijaay Yonent bi sallallahu génn àddina la cinquante cinq rahmatullahi alayhi moom mooy ki mujjee génn àddina ci al ashara al mubashirina eh, bil jannata mooy ki njëkk sànni xeec ci yoonu yàlla moom nga xam ne boroom jaloore yu rëy yi yàgg nañ ko fi gis moom sëy ak boroom nangu ñaan gi Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas nga xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam léeg-léeg bu ko mosoon a gis muy hada xaali fa ayyukum yuriyani xaala sama nijaay ngi di ñëw ana kan <laughs> ana kan moo may won nijaay ji mel nii <laughs> Allahu akbar <laughs> hmm. allahu akbar fa ay fa ayyukum yuriyani xaala moo nekk nii radiyallahu taala anhu waaw moom mbokku borom taloora yu rëy yi daal waaw boo xaala <laughs> ah, mu ne xaraj naa gisoon nañ xarisam baba mu ne damaa feebar Makka dafa ragal ne damay faatu ma ne yonent saa saam ñëw seet ma ca ajja ma ca manaan ko manaan ko mais yonent may saa saam man dama bari alal te benn kii rek laa fi bàyyi hmm? sama benn doom bu jigéen rek moo may donn ndax du ma jël sama ñaari sama alal xaaj ko ñetti xaaj daal di koy saraxe mu ne ko déedéet ma mu koy wàññiloo ba mu naan ko asulus wa sulusu kasiir aw kabir moo nekk nii mu ne xarajna ma rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam min makkata nuridu al-madina falamma kunna qariban min azwara la def ci riyaad bi azwara min azwara nazal thumma rafa'a yadayhi فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا hmm? فمكث طويلا yi gisoo ko ci Riyad bi mooy damay dafa def dafa sujjóot lu yàgg waaw dane ba ñu nekkee Azwara yonent way saasaam dafa wàcc daal di yëkkati ay loxoom ñaan ab diir après mu rot daal di sujjóot yàgg nag ci sujjóot bi fa makasa tawila waaw mu mu sujjóot sujjóot bu gudd summa qaama ginnaaw gi mu yëkkati boppam fa rafa'a yadayhi mu yëkkati ay ñaari loxoom fa da'a allaha saa'a mu ñaan borom bi ab diir summa xarra saajidan fa makasa tawila mu def comme ne li summa qaama fa rafa'a yadayhi saa'a summa xarra saajida al imam Abu Dawud mu ne zakarahu Ahmad salaasa mu ne taal sëriñam bi Ahmad ibn Salih dafa tudde bi muy tudd xadiis bi da tudd lii ne ñetti yoon qaala inni léegi yoneen saa sallam ne sa'altu rabbi wa shafa'tu li ummati fa a'tani thulutha ummati fa gharartu sajidan shukran li rabbi thumma rafa'tu ra'si fa sa'altu rabbi li ummati fa a'tani thulutha uh, ummati fa gharartu sajidan li rabbi shukran thumma rafa'tu ra'si fa sa'altu rabbi li ummati fa a'tani thulutha al-akhar fa gharartu sajidan li rabbi qaala Abu Daawud al-imaam Abu Daawud mu ne Ash'ath ibn Ishaq asqatahu Ahmad ibn Salih hiina haddathanaa bihi mu ne Ash'ath ibn Ishaq di sëtu imaam ibn euh, euh, Seydina saadu ibn Abi Ishaq bi euh, Sayd ibn Sa'd ibn Abi Waqqas bi mu ne suñu sëriñ bi nga xamante ne mooy Ahmad ibn Salih mi ñu jëlee xadiis bi moom bi mu ñu ko nettalee xadiis bii da koo rotal mooy newul woon ci jàllale bi waaye mu ne fa haddathanii bihi ki ma nettali lii nag anhu mu moom mu nekk ci jàllale yi mooy Muusaa ibn Sahl ar-Ramli voilà moom moo ma nettali léegi boole ko ci. Euh, moom kon lii loo xamante ne lu muy doon leeral la moom al imaam Abu Dawud rahmatullahi léegi kon gis nañ taxrij bi mu ngi nii nii la ko al imaamu Abu Dawud rahmatullahi alayhi eh, daal di solowee léegi eh, ana ana ana léegi lan mooy lëkkaale bi nga xam ne moo am diggante suñu hadis bi ak suñu bunt bi nga xam ne moom la al imaamu uh, rahmatullahi alayhi daal di def dañ naan li nga xamante ne nii mooy lëkkaale bi lenn la mooy gis nañ ne yonent bi saa saam ay xéewal yu yu yu baamu yu répété ci ñaan bu muy ñaan ngir xeetam di ñaan uh, ramb borom bi may ko ko ci lay sujoote noonu mooy xéewal yi nga xam ne dafa baamu bi ñaan ngir xeetam moom alayhi saa borom bi defal ko ko saa bu ko defalee neewul ah man ñett sama xeet laa laaj sama boroom bi defal ma benn bon kon déet waaw borom bi qaliluhu la yaqulu lahu qalil lépp lu mu defal jàpp lu jàpp di jàppale loolu kenn du ko wax ne lu tuuti la waaw rawatina lii nga xam ne mooy shafaa ramm li nga xam ne ñooy xeetam ah moom alayhi salaatu wassalaam waaw akbar waaw oh. kon loolu mu daldi di sujjóot moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal ñaan borom bi tabaaraka wa taala koy bàkk daal di koy kañ teewul mu ñaanaat waaw borom bi joxaat ko beneen bi beneen xaaj bi mu sujjóotaat gis nga inda tajaddudi ni'am waaw fa nga xam ne fala xéewal gu neex gu feeñ daal di nga sant nga sujjóot sant sa worom tabaraka wa taala waaye ah, léegi loolu mooy lëkkaale bi léegi nag nga ne waa beneen côté bi nag wa ind aw indifaa'i baliyatin zahira ñu ne la loolu yi da ko ci jànge mooy bu dee lu neex nga sant bu dee tamit leneen comme liñ waxoon bi ñuy tàmbale ajaban li amril mu'min waaw nga sujjóot sant sa borom mi nga xam ne moom moo la fegal parce kat xeetam liñ koy jàng côté boobu mooy musiba bu la doon bu la doon dal bu feeñ mooy bu leen rammuul woon boroom bi yii du baax ci ñoom <laughs> mooy kon musiba gu rëy googu naroon leen a dal bu leen rammuwul woon mu ñaan boromam borom bi daal di leen rammu may ko yooyee ci loom mu daal di hmm, nga gis nga ñaari côté mu daal di sujjóot ngir sant boromam eh, tabaraka eh, wa ta'ala kon loolu yëpp di wane li nga xamante ne mooy am solo euh, buntu bi nga xamante ne mooy di sujjóot ngir sant sa borom di sujjóot ngir dolloo njukkeel sa borom di sujjóot ngir xam ne yow euh, euh, sa borom tabaraka wa ta'ala mooy ki nga xamante ne mooy xéewal yi bu bu bu ñëwee di dotteeku sa kaw wa woneel sa borom waaw xamal ne moom la de bul suul di jéem suul ki def ngir di wane ki nga xamante ne nii mooy sa sa bopp loolu moom euh, lu garaaw la waaw loolu bokk na ci li nga xamante ne nii euh, problème bu rëy rëy rëy rëy lay indi ndax jaam bi loolu day wane ne ki euh, reconnaissant reconnaissant wul waaw loolu mooy kii moom reconnaissant wul dara dara dara dara dara waaw li ko boroomam defal hein loolu Euh, lu ama defu ci dara moo tax bu la musiba moyee <laughs> ah sujootal sant sa borom walla loo xam ne lu la dal la woon feebar bu méttee méttee métti ba gaa yi jàppoon ne yow moom c'est fini quoi waaw yow moom c'est léegi nag borom bi teggil la ko nga sujoot sant sa borom te loolu dañuy ci hadis bi dañuy wan ne mooy bu répété woo it nga répété même bu dee ne ci da nga koo da ngaa sujjóot léegi beneen ñëwaat nga dewlaat comme ni yonent bi saa def nii voilà mu ngi noonu <laughs> waaw waaye loolu nag day loo xam ne comme li imaam Nawawi wax nii ne inda xusuli ni'matin xéewal bu feeñ xam nga xéewalu yàlla yëpp liñ doon wax sànk dara tuuti ci mais quand même euh, euh, <laughs> euh, ne <laughs> Euh, duñ ne waa ji day kii rek ah, moom de kii na quoi euh, reer na ba suur def sujudu shukri añ ba suur sujudu shukri nelaw ba yeewu sujudu shukri <laughs> kontaan reetaan sujudu shukri ëbbali euh, sant yàlla wala boog alhamdulillah sujudu shukri ah moom daal euh, bu demee ci toilette yi ba génn ne alhamdulilah sëgg sujjóotu sukri non non <laughs> yooyu de mooy xiir loolu lépp si sa xol nay sujjóot saa su ne mais quand euh, yii nii yonent may sa du nekk loolu loo xam ne yii nii ñu fi tudd yooyu lu kii rek mu def ko voilà moo <laughs> moom na imaam ne istihbaabu suju inda <laughs> sujjóotu sukri inda husuuli ni'matin zaahira waaw waaw comme liñ la doon wax <laughs> yow daal xaw ma bato bi nga duggoon affaire bi daa jekk rek mu lëndëm ci lëndëm gi rek lampe yëpp fay rek bato bi di suux la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim yow doo doomu mool doo doomu lébu doo doomu cubbaloo doo doomu dara doomu ko xamul fii yëpp nga <laughs> fa nga nekk sax foofu dex sax xamu fa <laughs> waaw borom bi sauvé la foofu te daanaka ñu newoon ci gaal gi deux pour cent yi deux deux deux deux tiers yëpp faatu nañu mu def ñu tuuti dooyal loolu moom buñ la sauvé ba nga ba génn kooku moom man ngaa sujoodu sukri moom waaw <laughs> waaw mu la xawla <laughs> waaw waaw borom bi bu mayee yow doom joo xam ne yow désespéré woon nga sax médecin yi nee nañ ah, saa yi nii du ma sam doom ah c'est fini borom bi may la doom nga daal di sujjóotu sukri waaw kon nag loolu daa am solo nga xarra rot saajidan waaw kon loolu la <laughs> ah moo tax hadith Abu Bakra bi eh, eh, mu ne yonent bi sallallahu alayhi de kaana idaa ataahu amrun yasurru bihi xarra saajidan waaw. mu ne bi nga xamante ne yeneen saa salaam bu dee ba nga bu dee bés euh, mbir moo xam ne da koo bégloo bu ko dikkaloon da doon rot daal di sujjóot al imaamu Ahmad ak al imaamu Tirmidi ñoo ko solo rahmatullah alayhi ma imaamu Tirmidi na xasanun gharib wal amalu alayhi inda akthar al ulama waaw mu ne lii xadiis la bu xasan bu tumuranke waaye jëf yi lii mooy li nga xam ne moo nekk ci boroom fa li ëpp ci boroom xam-xam yi kon nag hmm? kon mu ngi noonee loolu euh, lu ama am solo la. voilà kon euh, euh, nañ ci bàyyi xel euh, <laughs> waaye yonent bi alayhi salaam dañ ciy gis tamit li nga xamante ne nii leneen luñ ciy jànge ni mu ni mu ni mu ni mu nekk woon rahma ba léegi du deñ di ko nekk li nga xam ne mooy yërmande ngir xeetam kanam waaw ndax di voyage jóge Makka di dem Medina wàcc uniquement ngir xeetam kese ngir ñaanal xeetam waaw allahu akbar waaw waaw te tamit ramm googu mooy li nga xam ne moo tax gaa yi bimu alquran waaye it ramm goo xam ne mais loolu tekkiwul ne par exemple xeet bi kenn du ci dem safara bi si mais kenn du fa sax waaw bu dul woon ay kii lool mais kenn du kenn du fa dugg ah. dañuy am problème ñun ñëpp waaw ñun ñëpp kii ne dañuy am problème ñun ñëpp <laughs> waaw loolu moo tax nañ ci bàyyi xel waaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam lii mu def mooy wone nit ki te ne jaam nga waaw da dellu ci sa borom waaw noonu la moo tax Seydina Anas ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme ni ko al imaam Ibnu Maaja al-Qazwini soloowe mu ne yonent bi alayhi salaatu eh, eh, bushira bi haajatin fa xarra saajida jox nañ ko bonne nouvelle waaw mu daal di eh, rot eh, daal di sujóot ngir sant borom bi nga xam ne tabaraka wa taala moom moo ko defal xéewal googee kon nit ñi lool la voilà eh, toog rek di jaay ne yow moom amoo benn sensibilité non non loolu du reconnaissance ci sa borom du reconnaissance te tamit mooy doxaloolu yonent bari saa saam doon def waaye leneen luñ ciy jànge mooy gis nga yonent saa saam bi mu defee lii saxaabaam yi la àndal xaarul ñu naan ko la sëriñ bi tamit baax na léeg-léeg bu defee yenn yi ci kanamu taalibe yi mu nekk koo xamante ne nii da leen di expliquer voilà waaye eh, ñëw toog noonu naan ayo waaye di def rek ku laaj nga naan looy laaj ah <laughs> loo loo ciy laaj non mu leeral leen ne leen damaa ñaan sama boroom eh, eh, ngir sama xeet mu daal di may jox bu ngeen gisee lii loolu la voilà kon. Euh, euh, lii day day euh, mais dañ ci xam ne mooy suur sukri li yeneen saa sam def day wane ak yoonalam luñ ko yoonalal comme ni nga xam ne noon la ko ku mel imaamu Shafi'i imaamu Ahmad boroom subulu salaam mu ngi naan imaam kii nu mu tudd Shafi'i imaam Ahmad ñoom dañ ko wane nañ ne ak yoonalam voilà ki nga xamante ne mu ne Kanta lu wuteeg imaamu Malik rahmatullah alayhi mu ne Kanta imaam Abu Hanifa moom dañoo jële ci moom mu ne. soppuñu ko nekkul lu ñu si waaye nekkul lu ñu sopp mooy ku def daal mën ngaa def waaye hadis bi day wane ne loolu si si dafa nekk loo xamante ne ni mu lu ñu sopp la waaw waaw mu ngi noonu <laughs> waaw Abu Bakr kaana ida jaawu amu sururin aw bushra bi xara sajidan shakiran lillah loolu it al imaamu Abu Dawud mi rahmatullah alayhi moo ko solo te moo jiitu hadis bii nii nga xam ne moom la indi kon nag loolu bu leeree mu des attention ah, eh, eh, eh, hein waaw oh, mais sujudu shukri loolu dañ koy soxlaal nit ki bu koy def mu am njàppam déet mu am laat <laughs> hein am ñu ne sii parce que loolu sujóot la waaw ab sujóot la ndax dañ koo xiyaas ci julli am ñu ne doy dee dee soxlawu ko hein imaam léegi bu def seen affaire kon loolu wute la am yoo xam dañ ne noo jarul benn sujjóot la sujjóot boobu dara la la la la laajul laabaa boo ko amee alhamdulilah boo ko amul dara fiñ la ko yi ñëwal la fi fi fi musiba ci xadiis yi fenn fuy wane ne yeneen tubay daa ñëw rek sujjóot waaw waaye it loolu dañuy xam ne xam nga Seydina Ka'b ibn Malik defoon na ko xadiisam bu gudd bi ñu gisoon fii nii ci Riyad bi yaa koy fàttali bu jàppoon ñu njëkk yaa njëkk yaa njëkk ya ca kitaabu baabu tawba ah xadiis Seydina Ka'b ibn Malik bu gudd ba nga xam ne ca la doon nettaliwaale nañ ko ak tuubam ak ni nga xamante ne nii eh, keroog tabu mais xadiis boobu noonu moo doon xadiis numéro vingt un xam nga moom bi ñu ñëwee yëgal ko li nga xam ne mooy euh, euh, ak tuubam te ne borom bi nangu na ak tuubam moom ak mbokkam yi mais dafa dafa rot sujjóot waaw moo al imaam Ibn al-Qayyim ci az-Zaad rahimahullah mu ne loolu moom dalil la bu feeñ que lool moo doon aadaay saxaaba yi radiyallahu anhum biñ jëlee ci yonent bi alayhi salaam muy seen sunnaay yonent bi alayhi salaam fi nga xam ne ci la xéewal yi nga xam ne day baabu tajaddud ni'am am an-ni'amul mutajaddida xéewal yi nga xam ne dañuy baam bu ñëwee bu bu ñëwee waaye tamit an-niqamul mundafi ak tamit euh, mbugal yi nga xam ne dañ koo jañ comme li ko daloon nga xam ne loolu metti la woon di ñu ko daal embargo la amoon kenn du xam ak moom kenn dootul da dafa teeg moom ndax lañ defoon kon mu ne te loolu Seyna Abu Bakar euh, daal dinay sujjóot waaw euh, bi nga xamante ne nii ci la ko dikkale que ne rey nañ Musaylimatul Kazzab waaw muy <laughs> <laughs> gars yi ñu mën a tooñ bi wax man man man j'ai pas j'ai kii <laughs> vérifié ma wax jooju est-ce que am na mooy bool <laughs> sànq ni yaawaa cour bi daa am benn vidéo ma xool moom benn mbokk yoon ne woon waa ji da dafa toog di wax quoi naan nee na ida ashaqa ar-rajulu imra'a mu ne benn nit bu bëggee benn jigéen jigéen nga <laughs> faatu léegi jigéen ñépp jigéen àddina bi yépp ay faatu ci bëtam léegi <laughs> gaa yi naan allah gaa yi ko doon mu ne leen tilka riwaayatu musaylimatul kaddaab ne leen loolu musaylima kàcc kat moo ko <laughs> gaa yi di rey loolu nag moo waa ji doon wax moom bi mu koy commencé niru na après di rey mais bon est sax na ne ci Musaylima mais bon moo loolu moo ma faat bi di di Seydina Abu Bakar nag keroog bi nga xam ne ci lañ faat Musaylimatul Kazzab mi doon woote naan yonent la boroom uh, wal fiil mal fiil <laughs> wa ma mal fiil ad difda ma difda <laughs> waxi caaxaan ak yooyu ne woon day génne ab alquran moom tamit <laughs> naan naan moom daa am ab alquran tamit naan yonent bay saa saa moom lañ yónni ci ville ko ci kaw geeg yooyu Euh, après euh, muy benn waay bu bu bu autant bu bu bu rëy bu te ñàkk teggin euh, délégation am àndaloon ñëw ci yonent bi saa saa moom muy rëy rëy lu fële moom Musaylima <laughs> keroog bi nga xam ne ci la xabaaru maaxàllaa mu dégg ñu ne yonent bi alayhi salaam bokk na ci ay mu'jizaam moom teen bu amul woon ndox sax bu ci bu ci tiflee teen ba day day ball ndox mi gën bari ay yu mel noonu ak même bu neexul woon bu ci tiflee mu neex Musaylima ñëw fekk teenu gaay ay gaay ne moom moom man na ko waaw <laughs> gaay yi gaay yi gaay yi tamit dañoo wow bopp <laughs> dañoo nooy bopp ah ñu gëm Musaylima sa way <laughs> Musaylima tufli ci teen bi teen bi nëb ndox mag li kasaw foofu yëpp kenn mënatu koo utiliser sa way waaye fosse septique yooyu sax a tage Euh, euh, <laughs> teenub gaa yi Musaylima fii ma rek kàcckat <laughs> mag bi yàqal leen ko nii moom keroog bi nga xam ne ci lañ ko faat xam moo ko faat <laughs> Wahshi Wahshi Wahshi mi faat Seydina Hamza Wahshi ko àjjanti ñoom ñoom kii Abdallah ibn Zayd ibn Amr euh, ibn al-Mazini daal di ñëw daal di koy tollanti saway waaw moo tax keroog eh, eh, kii xam nga wax ci ah, eh, nettalin bu gudd boobu gisoon nañ ko quoi ci hadith ci Sahih Imaamul Bukhari bi nga xam ne ci lay nettali ki nga xam ne nan la faate Seydina Hamza ak ni nga xamante ne nii noon la faate tamit ma al-Kazzab bi nga xamante ne nii ci la doon wax ne ah man de keroog daal gis naa ca xeex ba comme que. bi affaire boobu amee mooy lam doon nettali ñoom euh, kii euh, euh, doomu kii yi ñoom ñoom ñoom ñoom mbokkam mbokku Qurayshi yooyu daal di foofu koy ñëw te naan ko yow mii Ibn Xayaar naan ko yow mii maa ngi la yow yow naan ko yow doo diw mu ne ko waaw mu ne ko yow gis nga yow xam nga kañ laa mujjee sa tànk yi dama koo gis rek xam ne yow la parce que yow ba ma xam nga kañ laa la mujjee gis keroog bi la jigéen ñoo ñooñu jigéen ñi jóge ci kaw gi di nàmpalaate ñëw Makka ah sa sa baay sa ma jël euh, ma jël la ci sa yaay di leen ko yót di leen ko yóbbu di leen ko euh, jotta jottali ñu lay teg ci kaw mbaam bi ngir yóbbu la boobu laa la mujjee gis dama gis sa tànk yi rek laa gis ni yow yow mii la <laughs> léegi nag <laughs> ndax tellement xaafa bu mag la woon waaw waaw léegi Eh, keroog bi nga xam ne nee na ah ma dégg ñu naan dañuy kii man ma génn quoi bi bi ñuy xare bi amee ah man ma génn bi nga xamante ne nii nag ci laa génn eh, eh, maa ngi dem ci xare bi waaye gis gaa yi xare bi metti lool ma gis benn waay bu bu yéeg ci bu nekk bu war quoi am ñu ko dar nii ma mais man maa ngi ko waajal xeej ba ma génn ba ma rayewoon xam Hamza moom laa yoroon waaw maa ngi waajal waaji di waajal waaji di waajal waaji ba dal di koy jekku rek daal di koy sànni cas rek mu wadd waaw mu ne bu dee ne man maa ko faat nee na bi ma ko faatee nag bi muy wadd rek am benn ansaar yi bu jóge nële daal di koy coroti jaas yi tël tël tël <laughs> mu naan bu xaw ma nag allahu a'lamu fa rabbuka a'lam <laughs> sa borom moo gën a xam anak mag moom kan moo ko ci faat ay bu dee ne man maa ko faat kon de faat naa ci gina man maa ci faat ci gën baax ginnaaw yonent bi saa salaam di Seydina Hamza waaye maa faat ci gën a yées ginnaaw yonent bi saa salaam di ki nga xam ne mooy Musaylima al-Kazzab kàcckat bi nga xamante ne nii mooy kàcckat bu mag ba comme niñ ko xamee. léegi euh, te Imaam Ibn Umar nee na radiyallahu anhu man euh, euh, damaa damaa kii dégg naa keroog Ibn Umar nee na man keroog xare ba fekke naa ko. mais maa ngi dégg ñu naan ñu naan qatalahu abdul haba abdul aswad dégg naa ñu naan i Musaylima dee na ci ko rey mooy jàmbu ñuul bee ko rey <laughs> mooy dégg wax si la wax si moo ko dóor benn jaas tab benn flèche benn benn xeej xeejam boobu mu naa Seydina Hamza moom la jël rek daal di koy yóbbanti ki nga xam ne mooy Musaylima ab aal ko ko ci ci ci ci sawaay wadd waaw <laughs> waaw maarakatul yamaama fa la ko fa la ko dëmaa léegi kon mooy eh, Seydina Abu Bakar bi nga xam ne ci la ko xabaar boobu dikkal que ne ma mu kàccoore mu man mi nga xam ne ak a buuboon ñu bari daal di koy gëm ci waaye man mu indi fitna gu rëy keroog bi nga xamante ne nii naa Xaalid ibn Walid moo doon le chef général des armées de naa Abu Bakar moo jiitoon xare bi bi ko xabaar bi dikkalee que ne rey nañ ma Musaylima naa Abu Bakar daa sujjóot ci saasi waaw sant yàlla waaw mu ne wa sajada aliyun saydna al imam ibn al qayyim mu ne saydna ali rahmatullah alayhi ibn abi talib ginnaaw gi moom sujóot na keroog bi nga xamante ne nii mooy xawaarij yi xam nga xawaarij yi mooy ñu bon ñooñu nga xam ne dañoo ay ay ay ay nit lañ ñoo xam ne nangu njiit ba pare xër ci diine ëppal waaw ñoom la yonent bay saa soon doon wax naan yarmuquuna min ad-diini waaw dañuy génn ci l'islam ci diine comme ni nga xam ne flèche bi boo ko sànnee ni muy génn ci fa mu muy gaa yu ëppal mbokk yi nga xam ne kii seen mooy waa ji Zul Xuwaysira al al al yam al al al al sawaay Zul Xuwaysira al Yamani moom mooy ki nga xamante ne nii mooy seen maam mi nga xamante ne ay waxam moom yu tegginawul yu mu doon wax yeneen tubaab yi saa feeñ na waaw malgré bu dee ne day jullit da doon def loolu lépp kàccoor te yoo xam ne ak riir moo leen jàpp. léegi moom Seydina Ali nag yonent saa salaam bi mu leen di wax affaire xawaari ji ba jox leen mandarga ne bokk na ci seen mandarga am na benn waay boo xamante ne nii ku ñuul lay doon nga xam ne loxo bi loxo bi tellement day ngand ba boo ko gisee loxo bi day mel ni weenu jigéen tellement dafa rëy koo xam ne ci ñoom lay bokk léegi bo léegi nag Seydina Ali radiyallahu anhu keroog bi muy xareek ñoom bi nga xam ne nag ñoo xareek ñoom parce que dañoo leen ne woon Seyna Ali radiyallahu anhu vraiment dafa faire le tout pour gars yi bu mu joteeg ñoom quoi malgré seen yàqute gi nekk ak seen pas-pas mbon côté Iran yooyu lañ ne woon Harura fa lañ feeñe moo tax ñu leen wa Sayyidatu Aisha doon wax waaj euh, <laughs> am kii euh, pa Amra Mu'aza ah, ah, waaw Mu'aza mi ñu gisoon keroog <laughs> naan ko yow xanaa bi muy laaj naan waaw waaw lan moo tax jigéen ñi eh, bu ñu woo bu ñu bu ñu bu ñu amul set bu ñu amee mbërëg du ñu fay julli. ba pare te liy fayu koor bu dee koor ñu koy fay Sayyidatu Aisha ne ko yow xanaa xaruuri nga <laughs> xaruuri xanaa yow ci ñooñ nga bokk ñooñ nga xam ne buñ ñëwee di jaay di jéem a ko am lu ñuy wax ci diine ji quoi mu ne ko déedéet waaye damay laaj kese ñoom foofu mais bi nga xam ne ci lañ def seen càccorte gi dal di fay rey sa rey fa euh, doomu kenn ci saxaaba yi radiyallahu anhu rey bu mitti Sayyidina Ali nag ne non si nag si fini quoi voilà ñi ñoom xaaral leen takkal <laughs> waaw te lu jiitoon na Ibn Abbas ne woon na ko radiyallahu anhu may ma ma dem wax ak ñoom dem wax ak ñoom dàggasanteeg ñoom ci wàllu wajaadil wajaahidhum bihi jihaadan kabira ci alquran ñu bari ci ñoom daal di eh, génn ci liñ ne woon waaye mu des ab noyau dur boo xam ne seen kàccoorte gi dinañ ko àggale. léegi nag keroog bi nga xamante ne nii eh, na Ali radiyallahu anhu ci xare bi ci lañ. ñoom Seydina Abu Sa'id al-Khudri nettali na ko mu ngi ci Sahih yi def nañ ko dagg ko ci siira bi defoon nañ ko mu ngi ci archive les xawaarij boo fa demee di ko gis waaw les dissidents lañ ko tudde woon les xawaarij boo boo ko tamit <laughs> archive rek di nga ko gis les xawaarij voilà mooy gaa yi waaw foofu di gis seen histoire ak la xewoon ak yooyu léegi Seydina Ali radiyallahu anhu bi nga xam ne ci la ñëw ba gis kooku yonent bi sallallahu alayhi wasallam décrire ne bokk na ci ñoom luy seen mandarga ku mel noonu day nekk ci ñoom ñu faat ko parce que Seydina Ali dañoo ñëw radiyallahu anhu bi xare bi jeexee mu ne leen seetal leen ma kooku gaa yi wër wër wër Seydina Abu Sa'id nee na ñu wër ci ñu faatu seetu seet seet gisuñu ñu ñëw na ko ah ya amiral mu'minin ah gisuñu foofu nekku fi de mu ne ma ne di ngeen ko trouver parce que wallahi ki ma nettali wo wo li ma wax dëgg la muy yonent bay saa salaam waaw gaa yi dem seetaat fuye fuye daal di koy gis bi mu ñëwee ñu ne ko gis nañ ko mu ñëw ba tiim ko dafa sujjóot bi ko xabaar bi dikkalee dafa sujjóot waaw ne sadaqa rasulullah yonent bay saa saa waxati na dëgg léegi mooy dafa sujjóotoon waaw te tamit al imaam ibn al qayyim rahmatullahi alayhi mu ne eh, eh, eh, mu ne te yonent bay saa sujjóot na bi nga xam ne ci la ko Seydina Jibril wa sajada rasulullah sallallahu alayhi wasallam hiina basharahu Jibrilu annahu man salla alayhi marra sallallahu alayhi biha ashra am nga ci jotaay ba la ñu génn eh, ñu ngi doon wax ci salaatu gëne gëneelu salaatu ala nabi bii ñu génn yonent way saa saam bi nga xam ne ci la ko Seydina Jibril ñëw xabaare ko ne ko ah alayhi salaatu wassalaam sa borom de nee na képp ku julli ci yow benn yoon borom bi dina julli ci moom fukki yoon allahu akbar jaare ko ci julli jëm julli ci yonent baay saa saa allah yonent baay saa saa dafa kontaan ba dafa sujjóot daal di eh, sant yàlla waaw ak bii nii nga xamante ne nii mooy hadis bii ñu nekk imaam ibn al qayyim tamit tudd na ko kon eh, eh, loolu lu ama am solo la mu ne wa ataahu basiirun mu ne borom ku koy bég ku koy bégal moom yonent baay saa dikkal na ko fa basharahu daal di koy xabaare këne ah armée bi mu yónni woon de gañe nañ seeni noonu waaw waaw léegi fekk yonent bay saasaam mu ngi woon ak sayyidatu Aisha la nekkoon mu jóg ci saase waaw daal di sujjóot waaw daal di sujjóot ngir kontaan ndax sant seen borom bi tabaaraka wa kon loolu lépp mu nekk loo xamante ne day wane ne lii moom eh, eh, yu yu leer la eh, ba pare mu ne ak xadiis Seydina Abu Bakar bi ñu waxoon kaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam idaa ataahu amrun yasuruhu xarra saajida mu ne te Seydina Abu Bakra nee na yonent bay saa wax nañ ko sànq bu ko benn mbir moo xam da ko doon dégloo dikkalee da doon rot daal di sujjóot moom alayhi salaatu wassalaam léegi nag al imaam Ibnul Qayyim mu ne lii nag moom wa hiya athaarun sahihatun la mat'ana fiha lii moom ay jeexital la yoo xam ne yii ñu fi lim yépp yu leer te wér amul dara lees ci jam kon lii day wane ak yoonam loolu mooy daal di indi li nga xam ne mooy lii waaw sant sa boroom tabaraka wa taala inda tajaddudin ni'ami wallahu taala aalam kon loolu eh, hmm, nañu ci bàyyi xel waaw nañ ci bàyyi xel kene lii jaamu yàlla la façon reconnaissant en nekk reconnaissant ci sa boroom tabaraka wa taala mi nga xamante ne nii moom moo ci euh, kii ko waaw moo moo moo la defal xéewal yi waaw waaye it moo la jañal li nga xam ne naroon na laa yóbbu laabisi na kon loolu lu am a am solo la euh, loolu la quoi hmm? eh? wallahu taala alam kon nag ci kaw noonu daal euh, ci lañuy jeexal lii bii di ñëw insha allah ñu daal di gis li nga xamante ne nii mooy beneen chapitre boo xam ne bu bees taq lay doon insha allahu taala boobu nag eh, ak ay gudd eh, parce que eh, bi ci tegu sax mën na koo gën a gudd mais bu gudd la mais hadis yi ci bari dañ ko gisoon muy nag baabu fadli qiyaamil layl dañu ngi ci ñenn ñi premier ramadan ñenn ñi deux <laughs> qiyaamul layli ngëneelu taxawal guddi yi di julli di naafila ay